baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim afalaa yarawna an laa yarjicu ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafaa suñu boroom tabaaraka wa taala di ñëw ba léegi ci nettali ba nga xamante ne nii mooy seydinaa muusaa waa banu israil rawatina ak saamiri mi mi nga xam ne moo leen nax jaare ko ci loolu nga xam ne mooy woor ba nga xam ne moom lañu xooyaloon mu tibb li nga xam ne benn tibb la boo xam ne moom dina ko leeral mooy tibb boobu fan la ko jële après nagi or boobu mujj nekk li nga xamante ne da ko cee sànni rek mu nekk aw yëkk woo xam ne nag di yuuxu comme ni nag dëgg di yuuxoo mu ne kii mooy seen boroom di boroomi Muusaa waaye Muusaa moom alayhi salaam dafa fàtte ne kii mooy boroomam ba dem di ko wëri kon nag léegi bi ñu waxee lool ñu boroom nag ne afalaa yarawna yar yarji'u ilayhim qawlaa xanaa ñoom gisuñu mooy xalaatuñu këne këne mooy lii nii nag wii nii laa yarji'u ilayhim qawlaa mooy bu ñu waxoon ak moom du nangu du du leen wuyu manu leen a delloo kàddu bu ñu wax ak moom wala yamliku lahum darran wala nafa te tamit ma amalu leen moomalu leen lor te tamit manu leen a jariñ kon lii lépp mooy lan mooy dañoo utiliser wul seen xel maaxàllaa dañoo rey seen xel moo tax l'islam waxul kenn ne reyal sam xel toog déedéet loolu l'islam masula wax lool lii nii da koy wane parce que ñii nii bu ñu utiliser woon seen xel képp ku naan la kii de mooy yàlla wala boog moom lañ war a jaamu wëllif boroom bi mais koo xamante ne mënula yëngu xërëm bi mënula yëngu yaa mooy le Seydina Ibrahim alayhi salaam doon wax ak gaaya rek nga xam ne yow mënuñ laa lor te mënuñ laa mënuñ laa jañal lor te mënuñ laa indil li nga xam ne mooy jariñ te booy wax ak ñoom duñu wax ak yow est ce que ñoom dinañu dégg bu ngeen waxee est ce que mën nañoo wax yooyu yëpp mu leen di wax loolu lépp am xelal koy may nga xalaat xam ne kon lii mënu la nekk yàlla quoi lii nii affaire caaxaan la loo xam ne man maa koy defar mu ngi nii bu ma ko liisalul du liis waaye nag wi mooy ne moom ba mu ci sànnee rek ci la def yuuxoom koogu waaye après ku wax ak moom du la du la tontu de te tamit amul benn njariñ benn lor bu leen mën a jañal te benn njariñ bu leen mën a indil de mu ne wala xat te dëgg-dëgg borom bi di wax qaala lahum haarunu min qabla te seydinaa haarun alayhi salaam ni nga xamante ni moom la seydinaa muusa ne woon wutuma ci ñoom ñii comme ni mu koy leerale ci suuratul aaraaf ak yooyu ne ko wutuma ci ñoom ñii waaw te nag bul topp ñi nga xam ne ñoo ñu ëppal ñi waaw léegi nag loolu mooy moom takat waxoon na ne intervenir woon na mooy xam nga ne moos ab yonent du nekk foo xam ne fu ñuy moye yàlla rawatina foo xam ne fa la ñuy bokkaalee mu toog di xoole mukk moo tax wala qad qaala lahum haarunu seydina haarun da alayhi salaam waxoon na leen de min xablu loo xam ne lu jiitu lu jiitu lii nii waxoon na leen yaa mi ba mu gisee saamir yi di def caaxaanam yoo yële waxoon na yaa xaw mi yéen samay ñoñ innama futintum fitna la goo xam ne ma boroom de moom moom moo ko jaarale ci moom ngir saytu leen nattu leen xool seenu gëm ko fan la tollu ngir saytu leen xool ana yéen seen ngëm fan la tollu lool kese la innama futintum bi lii de dëgg dëgg mooy fitna la goo xam ne mooy gu dañ leen ci fitnaal de waaye na ngeen yëg ne wa inna rabbakumur rahman ki nga xam ne mooy seen borom bi ngeen war a jaamu te waru ngeen koo bokkaale du yëkk de mooy arrahman mooy borom bi nga xamante ne nii moom moo fees dell ak de kon nag nii kon nag topp leen ma man haarun alayhi salaam wa ati'u amri te nag topp leen ma te ngeen topp sama ndigal gii ma leen wax ne leen lii du yàlla de kii du yàlla lii saamir yi day caaxaan lii nii du yàlla de xaalu gaay daal di koy tontu ne ko hee yow Haarun hee attention de ñun lan nabraha alayhi fiin ñun daal du ñu deñ di boof fii di ko jaamu laa wax lii nii daal comme que saamir yi wax nañu lii ñun daal te mu ngi nii mu sànni ci benn kii rek mu yuuxu kon loolu daal day wane ne saamir yi mii daal am dëgg de kon nag ñun duñu deñ aakifiina di daal di boof ci lii di ko jaamu daal xatta ba ni nga xamante ni nii yar yarja ci lay delloo ilay naa ci ñun Muusa mooy fekk Muusa daal alayhi salaam ci boppam ñëwul daal di ñuy wax ne lii du dëgg ñun duñu ko gëm kantaayow Haarun moom demal toog ne ñun daal ci lii lañuy nekka nekk alayhi salaatu léegi nag bi ñëw suñu borom ne lii la leen waxoon lu njëkk nag gaay nag xaala léegi nag bi nga xam ne nag xaa kon nag mu ne bi nga xam ne nag ci la leen seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu leen wi leen seydinaa Haarun waxee lii ñoom ñu tontu ko lii qaala léegi nag seydina haaru kii nag bi nga xamante ne nii bii la ci mooy suñu borom fii dafa tënk mbir mi mooy bi naan ñoom dañ ne duñu fi duñu deñ di jaamu lii fekk seydina Muusa daal di agsi ci benn bi mu agsee loolu lay wax mu ne qaala bi mu agsee moom seydina Muusa alayhi salaam mu dem ci ki nga xam ne moom la dénkoon nag nit ñi muy seydina haarun ndax mbir mi lool la buñ la responsabiliser dénk la dara nga daal di koy war a saytu ñu ñëw am lu ci sooxe nag wax dëgg yàlla ci yow lañ war a ñëw laaj la ay compte nga rendre compte mais lan moo tax yow li ma la sàmmooloo woon li ma la dénkoon lu tax mu am lu ci ruubeeg loo xam ne da ci dañ ko ci luubal lu ci sooxe loolu moom lu jaadu la moo tax naa Muusaa dafa ñëw directement ba mu déggee loolu suñu boroom wax ko ko mu ñëw ci bàyyi kii nga xam ne moom la fi bàyyi woon mu ne ko xaala mu ne ko yaa Haaruun e yow Haaruun alayhi salaatu wassalaam ma mana'aka moo ana lan moo la tere id ra'aytahum dallu bi nga leen gisee ñu sànku nii bay jaamu loo xamante ne nii du borom bi waa lan moo tax nga toog bàyyi leen noonu allah tattabi'ani waa yow ndax tan maa toppul li nga xam ne moom laa la digaloon afa asayta amri ndax dangaa mooy sama digal ga ma la waxoon ba may dem maa ngi la ne woon ne la ñii wutuma sa uxluf nii fii xaw qawmi toxluf nii wutuma ci ñoom wutaanag bul topp euh, doxalinu ak tëralinu ñi nga xam ne dañoo ëppal seen bopp te ay yàqkat lañ ay tooñkat lañu ay bokkaalekat lañ léegi moo ne xanaa lool danga koo mooy xaala seydina haarun alayhi salaam ne ko yabna umma e yow sama doomu ndey mooy yow sama doomu ndey di muusa alayhi salaam la taxud bi yi ah bul jàpp sama sama sikkin bi wala bi rasi te bul jàpp sama bopp ndax mera taxoon mu defe noonu moom seydina Muusaa ñëw téye ko ne ko mais yow xanaa li ma la waxoon lan ngay doon xoole ba ñii li nekk ci réer gii waa da topp toppul li ma la waxoon wala da ngaa moy sama digal gi ma la waxoon mu ne ko bul njëkkan bul yàkkamti ci man bul jàpp sama sikkim bi ak li nga xamante ne nii wala bi ra si loolu lay wane ne ñoom dañ doon am ay sikkim yu gudd comme ni nga xam ne loolu mooy sunnaay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te bokk ci fitra gi nga xamante ne moom moom la suñu borom moo ñaale nit ñi te loolu mooy fitra yonent yi alayhi salaatu wassalaam seen sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam leerale ci ay xadiis yu bari te bul jàpp sama karaw gi inni ndax man sama bopp bi inni man Haarun de alayhi salaam xashiitu dama doon bañ ma doon ragal an taqula boo ñëwee fu ma nga ne farraqta bayna bani Israa'iil man de tàqale naa diggante waa banu Israa'iil walam tarqub te ñoom waa banu Israa'iil ñii lam tarqub qawli mooy sàmmuñ sama wax jamaleen waxoon de bàyyiw ma leen ñuy bokkaale noonu rek man wax naa ak ñoom wan wax naa ak ñoom ñoom ne leen aywa mbir mi lii nii du loolu de léegi nag ñëw leen ngeen jaamu seen borom mooy ar-Rahmaan waaye faale wuñ ma fugluwuñ sax li may wax ñoom faale wuñu loolu quoi léegi nag xaalaa bi nga xam ne nag loolu la wax. mooy lan lii boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ne mooy li mu doon bañ mooy bu ne woon léegi ñenn ñi ñun nañ leen dem fekk naa Muusa alayhi salaam dina am ñu ànd ak moom waaye ñeneen ñi ñu ëpp te gis nga li wax ñun fenn lañ fi dul bàyyi lii laa wax lii la ñuy nekk ci lii di ko jaamu wa Muusa dellu ci ñun léegi nag bu ko defee ñi ëpp toog moom mu dem bu ko defee boo ñëwee lan nga may wax ndax da nga naan ma yow ba ma la fii bàyyi dañoo nekkoon benn ma ñëw fekk nga tàqali leen mu ne loolu laa ragal waaye kanta wax leen li ñu xam ne moom lañ war a jaamu moom wax naa leen ko ne borom bi la de du kii nga xamante ne nii moom la ñuy jaamu nii de mooy lii ki nga xamante ne nii mooy caaxaani saamiri yi léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la waxe noonu nag moom ki nga xamante ne nii muy Seydina Muusa Seydina Haarun am na ci boroom xam-xam ñu ne walam xaw qawli mooy ne ñoom xaaruñ li nga xam ne mooy sama ndigal tamit ci ñoom xaaruñu daal moom ba digal leen ne leen ñëwuñ que man nga fi bàyyi woon lan moo leen tee ba saamiri di leen nax fekk man fekkew ma ko lan moo tee ñu ñëw ne balañ laa bala ñoo na la nangul lii nañ dem ci Haarun mii tax xam nañ ne man yonente laa mooy moom yonente la lu tax demuñ ci moom mooy ne xaaruñu sax sama ndigal mooy ñëwuñ laaj ma seen mi sama ndigal de dañoo ñëw dugg ci li ñuy dugg te ba ma leen ci fekkee tere naa leen ko ne leen artu naa leen xaala léegi nag bi Seydina Haarun kon joxe li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ngàntam yi tax te tamit def na li nga xamante ni moo ko waroon gisul lu ñaaw mu bàyyi noonu gisul mooy yàlla loolu dafa jomb ci yonent rawatina ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gis ñuy mooy yàlla nga toog di leen xool déedéet moom def na li ko war léegi nag ba mu waaye lii day wane ne bu ñu ñuy ñëwee tamit ne la yow yaa def lii wala est ce que yaa def lii loo xam ne du noonu yow nga xam ne defoo ko nga taxaw défendre sa bopp quand ci kàddu yu leer lépp tegu ci dëgg ne lii lii la lii noonu la demee waaye doo toog nit ñi di yàq ci sa der loo xam ne du dëgg demewul noonu nga bàyyi leen déedéet lii mooy li nga xamante ne nii mooy teggi tuuma lool sunnaa yonent yi alayhimu salaatu wassalaam la moom la def nii te noonu la Seydina Haarun nooy Seydina mu euh, ki nga xam ne Yuusuf alayhi salaam loolu la ñuy def tamit buñ gisee ci saaram te loolu moom mooy loolu mooy sunna de xaala nag bi Seydina Haarun waxee lii mu leer Seydina Muusaa nag daldi xam